bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jotaay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ma ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër noo ngi woon ak yéen ci euh, suñu jataay yi ñuy tuddee riyaadu saalihiin di waxtaan ba si woon ci yi nga xam ne mooy azaka muddi koor yeek julli koriteeg niñ koy defee xutba yaag yooyu tabarakallahu war a indi benn tomb xay na bu gàtt door a jàll ci yi ci tege te mooy korite gu taseeg ajjuma wala tabaski gu tajeeg ajjuma ndax àdduna dana dox ba loolu ma a am ñu korite ajjuma wala ñu tabaski ajjuma loolu ba demee ci boroom xam-xam yi andi ci am lef ni iza ijtamaa aljumaatu wal iidu fi yawmin waxidin saqatat aljumaa amman salla al iid ñu ne bu bisu àjjuma daje ak bisub korite Eh, ajjuma ji wàcc na képp koo xam ne kii julli ji woon nga ci suba gi maanaam koo xam ni kii julli ji nga it ajjuma ji mën ngaa su baar noonu lay noonu lay tëdde incha allah ba demee ci téere bu ñuy wax fiqhu sunna li Sayyid Saabix jukkib ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar 297 ba ca jukki bu njëkk ba indi na ko ca ba noppi indi tegtal la tegtal la mooy hadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci Zayd ibn Arqam mu ne yonente ba alayhi salaam salla al iida thumma raxasa fi l jumaa yonente bi daa julli korite bi mu sëlmalee mu daldi joxe ndigal sañ-sañu toog ca kër ga mu ne man shaa an yusalliya falyafal mu ne ku bëgg a julli si nag bu la neexee ñëw waaye daal ku ñëwatit kenn yeddu la booba dañoo xëy korite ga nekk bisub àjjuma alayhi salaatu salaam mi yàlla yónni woon war a jàngal pénc ma mu wax ak ñoom ci xew-xew boobu ndax thème bu am solo la mooy leen man shaa an yusalliya falyafal ah, fal yusalli mu ne koo ci bëgg ku ci bëgg a julli ah na julli maanaam ku bëgg a julli si jumaa na ñëw julli si rawaawul xamsa wa saxaahahu ibnu xusayma wal xaakim ñu jëlewaat ci beneen addis ci ba tey ji bunt bi ndax tegtaloo ko abu hurayrata radiallahu anhu moo ne yonent ba salaam nee ci bis booba keroog xad jitamaa fi yawmikum haasa idaani ajza'ahu min aljumaa wa inna mujammaun mu ne bisub tey ca korite ga kera ba ajjuma jot ba korite ga teseeg ajjuma mu ne seen bisu tey bi ñaari feer daf cee daje korite gi ak ajjuma ji mu ne ku mu neex mën naa doyloo korite gi maanaam julli korite gi mu ne man nag damay julli jumaa mu ngoog mu inna mujammaun wa inna mujammaun mooy imaam imaam ji nga xam ne moo jiite korite gi war a jiite jumaa ji moom sañuta sañuta toog ndax ñi war a fokk dana am ñoo xam ne danañ julli si ajjuma kon moom dañ ko fee war a fekk ngoog kon moom looloo tax mu ne wa inna mujammaun ñun dañuy julli ci jumaa ndax mooy imaam ji jiite korite gi mooy imaam ji war a jiite ajjuma ji te nit ñi fokk am ci ñu julli ci ajjuma bu ñëwee buñ ko fa fekkut coow na kur moo tax moom en tant que imaamu ratib day julli ci moo tax yustahabu lil imaami an yuqima al jumaa sopp nañ ci imaam mu taxawal ajjuma ji ndax ku ko bëgg a fekke fekke ko li yashhadaha man shaa shuhudaha koo ci xam ne bëgg nga koo fekke nga fekke ko ak ñi nga xam ne julli si wuñu woon ci korite gi te ajjuma ji jot looloo tax yonent bi ne wa inna mujammaun wa inna mujammaun wa tajibu salaatu dhuhri ala man taxallafa an il jumaa koo ci xam ne demuloo jumaa nag tusbaar moom bul defe na dalay wàcc déedéet ginnaaw demoo jumaa dangay julli tusbaar na nga daan jullee tusbaar nga nga daan jullee tusbaar ngay julli loolu la al alxanaabala loolu la ñu wax Euh, ñeneen ñe ne adamul wujub kooku tisbaar waru ko lima rawahu abu daawud an ibn zubair annahu xaala iidaani ijtamaa fi yawmin waaxid fa jamaahuma fa sallaahuma rakaatayni bukra wa lam yazid alayha xatta salaat al asri abu daawud ci hadis bu njële ci ibnu zubair mu ne ñaari feet dañoo daje muy korite ak ajjuma ci benn bés salawaatullahi wasalaamu alayhi boole leen ñoom ñaar ñépp julli leen ñaari rakka ca yoor yoor julliwaatul ba ni tàkkusaan jot julliwaatul ba ni tàkkusaan jot cis <laughs> kay tabarakallah mu nga loolu lu fi luñ fi bëggoon a jaarale la Euh, ci diggante bi ndax léeg-léeg mu faral di am bisub korite te seeg bisub ajjuma wala bisub tabaski te bisub ajjuma muy ñaari feet nga xëy julli ji benn ba tabarakallahu loolu tomb la ci bucc doon ñëw ñu ñëw ci beneen tomb muy séentu weer wi weer wi muy weeru korite walla muy weeru koor wala weeru tabaski wala weeru tenjim jigéen ñi wala weer wu mën a doon sunu boroom subhanahu wa taala daf noo wax ci alquran yasaluunaka an il ahilla qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj te dañu la laaj weer wi ni muy tëdde kuñ ko ci laaj na nga leen tontu ne mawaaqitu linnaasi weer wi mooy calendrier ñi weer wi mooy calendrier nit ñi nit ñi nag bàyyi nañ ko fi tëral seen calendrier bopp yàlla nee na bii leen tëralal waaw alxilaal boobu la tëralal nit ñi nag bàyyi nañ ko fi tëral seen tëralinu bopp tàmbalee ko janvier ba décembre nit ñi tëral ko wutub calendrier def ko ca fixé ca weer ya weer wu ci nekk ñu xam ñaata fan lay am teg fa bi ñu ko laajee nag waaw kon kon lu fi lu fi weer wi di wut di wut si suñu borom ne ah mawaaxitu linnaasi mawaaqiitu linnaasi foofu nag waxut mawaaqiitu lil muslimiina mukk waxut mawaaqiitu li Sénégal yii na wala Gambia wala Gambie na déedéet daf ni mawaaqiitu daal ni linnaasi waaw lu am solo la lu am solo la tabarakallah ba noppi ne daal ne wal xaj mawaaqiitu linnaasi kon ci weer wi ci la ñuy ndax jigéen ji tënj bi muy def mat na ndax iddaam ji mat na waaw ndax feral jot na yooyu yëpp ci lañ koy xool ndax feral jot na ndax um koor jot na ndax korite jot na mu ndax tabaski jot na yooyu yëpp ndax dem màkka jot na waaw ndax dem arafa jot na lu lépp ci lañ koy xame ci séentu weer wi ak itam ndax woor ayaamul biidi jot na li ci aj yu bari na lool moo tax mu ne xiitu def ko pluriel linnaasi daal ne wal xaj weer woowu nag bu ñu dugg ci koor gi dañ koy séentu waaw buñ ko séenee xëy um di woor ba jàpp ñaar fukk fan juróom-ñeent ñu séentuwaat ko buñ ko séenee xëy wari mu ngoog sunu borom doyloowut janvier février ne kon daf ni wax rek euh, nu jël ko su boobaa du am séentu weer <laughs> du am daara tabarkalla kon nañu jëkk rekk mois d'août ñëw ñu um waaw waaye déedéet koor gi da ngay gis léeg-léeg mu tibb ca weer wee tibb ca weer wi waaw tibb ci juillet tibb ci ut waaw ngoog comme ni mu ko defee ren waaye daal du ñu jël août rek woor wala juillet rek woor déedéet dafa am weer wu fi yàlla subhanahu wa taala def ca woowa lañuy sukkandiku ci la ñuy woor ci la ñuy wari ak yi ma waxoon léegi sànq yépp ci yooyu la aju mu ngoog weer woowu la ñuy séentu sunu borom subhanahu wa santoon nu yitte woo ko lool nu yitte woo ko ndax yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj loolu li muy tekki mooy jox ko yitte moo waral penc mi di wut ay commission yoo xam ne lañuy def mooy séentu weer wi ak ay group ak i mbooloo ak ay individu ñépp di séentu ku ko ci gis wax ko sa ilimaan sa ilimaan wax ko waa jàkkam te jokkook organe de presse yi ñooñu siiwal ko ñépp déggandoo ko di man di woreendoo di man di worandoo di man di tabaskiyandoo ak tamxaritandoo ak yu ni demee waaw loolu lu am am solo la ci pénc mi ndax defandoo dafa am solo ci yëf yi pour pour séntu weer mooy bu ko bu ñu ko gisee kenn ko maandu gis ko ñu ne kon weer wi feeñ na wala ñu woor fanweeri fan xëy kenn ku maandu gis ko walla ñu woor fanweeri fan xëywari dañ koy def ci kumte di ko def ci ci kori ndax ñoom ñaar àtte bi benn la ngoog àtte bi benn la ndax bu ñu dugg ci koor gi addis yi ñuy jëfandikoo ci séentum weer bu ñuy génn ci koor gi addis yooyu lañuy jëfandikoo pour séentu weer waaw sorewuñu daanaka benn la bi ñuy um bi ñuy um Abdullahi ibn Omar radiallahu anhuma daf ñuy nettali mu ne taraa annaasu li hilaal fa axbartu rasulallahi anni raaytuhu fa saama wa amara annaasa bi siyaamihi comme Abdullah ibnu Amar ku ñu xam la ku ñu xam la xam maandu teem maanaam bi ñu ko xamee rek lañ xam qualité yi ne ci moom ne na nit ñiy séentu weer wi kenn gisu ko ci dëkk ba yépp gisuñu ko man nga ne sax ak réew ma moom mu ne fa axbartu rasulullahi anni raaytuhu mu ne ma xamal yonent bi ne ko man mii day abdullahi ibnu omar mii teg naa sama bët ci weer wi yonent bi amaatul beneen laaj bu mu koy laaj dafa dafa dafa dafa um rek digal nit ñi ñu um kon loolu mooy ba ñuy dugg ca koor ga abu daawud moo nettali hadiis boobu ak alxaakim ak ibnu ibnu xibbaan ibnu xibbaan nee na hadiis bi wér na ba tey ci hadiis yooyu nga xam ne bu ñuy dugg ci koor gi ak buñ ciy génn bañ cay dugg alayhi salaatu salaam daa waxoon ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in xumma aleykum fa akmilu iddata sha'ban thalathina yawman mooy ba ñuy dugg ci kor gi bi dugg ci koor gi mu ne su ngeen séenee weer wi um leen waaye su ngeen ko séenaatee wari leen suumu ak aftiru su ngeen séenee weer wi um leen su ngeen ko séenaatee wari leen su amee ay niir ba séenu leen ko matal leen fanweer waaw su amee ay niir ba gisu leen ko fa in xomma baatu fa in xomma li muy tekki mooy weer waa ngi fi gis bay jàppandiwut moo tax ñiy jëf ñiy liggéey ci mbiru xam-xamu weer ak séentu ko ak jaww ak yu nu demee ñoom docteur gay ñooñu danañu dem ba seen xam-xam yooyu mën a xamal nit ñi weer wi fan la fanaan biig waaw fan la fanaan biig fan la xëye tey fu mu yendu fu ko zawaal fekk tabarkàlla xam-xam yooyu aji Abdul Aziz Touré tubaarkàlla ci fas Touré xam-xam yu mu yu mu yu mu jëkku la jële woon ko ca waajuram wa tubaarkàlla euh, a Cheikh Mouhamadul Hadi ture mooy ñoom mën nañoo xam jamono jii ngay wax fu weer wi nekk waaw jamono jii ngay wax ñoom xam nañu fu weer wi nekk foofu mu yendu ñaata temps la fa def kañ la fa agsi kañ la fay jóge ash-shams wal xamaru bi xusbaan ñoom sëriñ Xaadimu Rasul Géey ñoom it ci yooyu lañ yëngatu waaw tabarkàlla muy xam-xam yooyu nga xam ne mooy xamle ana weer wi sunu sunu yonente ba nag alayhi noppaloon ñu ci fa in ghumma aleykum waaw sunu mbokk ma Ousmane Cheikh Ousmane Mbow ci groupe boobu la téereem yaa ngi fi ba léegi tabarkal la nit ñi di ko jëfandikoo ci wàllu séentu weer gis weer weeg yu ñu demee rahmatullahi alayhi wa radi anhu fa in xumma alaykum fa akmilu iddata saaban thalathina yawman mu ne su niiree ba séenu leen ko matal leen fanweer al buxaari ak muslim ñoo nettali loolu mu ko Tirmisi mu ne boroom xam-xam yi ci li ëpp ci ñoom lii li ñuy jëfe mooy tuqbalu shahaadatu rajulin waahidin fi siyaam mu ne bu ñu dee um bu jenn waay ne seen naa weer wi danañu ko nangu ngoog danañu ko nangu jenn waaye ne séen naa weer wi bu dee ku ñu xam xam ak maandu teem waaw maandu te nag mooy du jëf bàkkaar yu fés du jëf bàkkaar yu fés du jëf bàkkaar yu fés te ci diina ji la bokk bokk ci ñi um bokk ci ñiy wari te duñ ko séen ci yi ñuy tere mu nëcc bu fés bi maana doo ko séen ci barab yi ñuy carte mukk waaw doo ko séen ci garam palaas yi ñu tere waaw ko defee moom bi Abdullah ibn Umar ne yonent bi gis naa weer yi moo tax laaju ko bu dee comme xamul nag daf koy laaj waaw bu dee comme xamul da koy laaj ay laaj ba xam ko ngoog moo tax ba njëkk ñëwee ne ko gis naa weer wa daf na ko ndax gëm nga ne yàlla yàlla mu ne ko waaw ndax gëm nga ne mooma yónni mu ne ko waaw mu ne wàcc kon nag koor jot na bu dee ci korite comme ni ñu ko jibe yàlla nañ ci àggate weesu ko mooy fu ñu wooree fanweeri fan wari jot na ne nañu fii nag boroom xam-xam yi ñu ne kenn du ci doy maanaam jenn waaye jóg rek ne naa weer wi du tax a wari laa tuqbalu fiihi shahaadatul adlil waahidi inda aammatil fuqaha ñu ne fii moom seede kenn du ci doy waaw borom xam-xam yi loolu la ñu wax seede kenn du ci doy ñu dee um nag seede kenn doy na bu ñu dee wari seede kenn du ci doy ngoog sartal nañ ca gis ga kon bu fekkee korite la ñaar gis ko te doon ñaar ñu maandu loolu la ulama wax ñaar gis ko te doon ñaar ñu maandu eh, mel ni abu thawru moom tàqaliwul diggante koriteeg kumte moom diggante koriteeg kumte nee na bu ci nekk jenn waay mën naa gis ñu nangu gis ga waaw jenn waay mën naa gis nekk ku maandu ñu nangu gis ga kumte ak korite mu nga ibnu rusdi mu ne mas abu abu bakar ibnul munzir loolu la mazhabu abu thawr loolu la nee na mi ngi yaakaar ni ahlu zahirit loolu mooy seen mazhab mooy bu kenn séenee weer wi te maandu ñu um bu kenn séenee weer wi te maandu ñu wari ngoog Abubakar ibnul Munzir moom nga xam ne mooy wax te ibnu Rushd doon ñu nettali waxam ji mi ngi tegtaloo ak a laye ci daje gi nga xam ne dañ koy daje ci ne korite lu war la ak jàpp bañ a lekk ci waxi kenn ne na loolu war naa mën a nekk ci pénc mi lu ñuy wéel ci bu weeru koor wi di dugg si ak bu weeru koor wi di génn mu ne ndax ñoom ñaar ñépp euh, mooy tàqale euh, jamonoy koor gi ci jamonoy korite gi lii moo ñu cay dugal lii moo ñu cay génne ba demee ci beneen borom xam-xam bu ñuy wax Ash-Shawkaani beneen borom xam-xam la moom it bu fekkee luy tegtale ci ñu sukkandiku ci gisub ñaar ci wàllu kori ay tegtal yoo xam ne addis yu ñu mën a jàpp la mu ne waaye li feeñ daal mooy mën nañ jël xiyaas natt ko ci kumte li ndax kenn ne fi feeñ na ñu um mu ne bu ñu xiyaasee mooy kon kenn mën naa wax ni feeñ na ñu wari mu ne ba tey ataabudu bi xabooli xabaril waaxid yadullu ala xaboolihi fi kulli mawdi mu ne dugg ci jaamu yàlla ci xibaaru kenn day tegtale na war nañoo mën a tegtaloo ci xibaaram boobu ci barab yépp lu dul dalil ñëw tënk loola gën koo gàttal walla gën koo xatal ci adamu taabudi fiihi bi xabaril waaxid ci ñàkk a deg nekk ci jaamu yàlla ci xibaar boo xam ne ci kenn la jóge lu mel ni seede ci alal ak yu nu demee la ca feeñ mooy mazhaba ilayhi abu thawru ne na loolu Abu Sawr wax kon mënees na koo jël te mooy xibaaru kenn bu ñu dee um xibaaru kenn bu ñu dee wari jër geen jëf ci ànd beeg si defeem seen rajo ak seen ñu fi war yëkkate jotaay bi ci kanam tuuti ñu weelaat ko gi yéen incha allah yàlla seen weer wi te seenandoo ko tabarakallah génnandoo ci ñun ñaar ci alhamdulillahi rabbil alamin sunu baram nangul nu sunu koor nangul leen yal na yàlla sàmm leen sàmm nu yal na yàlla aar leen aar nu yal na yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga xam ne lañ ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.